mu ne waqad daa <laughs> ñoom ñi dañ lay def ay réer quoi <laughs> mu ne waqad daa wootewu na ba'dul mutajaddidiina fi asrina anna hurmata at-taswir kaanat fi ibtidaa'i al-islaam li qurbi ahdihim bil jaahiliyya wal wasaniyya wa adamu rusuuxi rusuuxi aqiidati at-tawhiid fi al-quluub falammaa rasahat aqaa'idu at-tawhiid fiihim irtafa'at hurmatu as-suwar wa inna hadhihi da'wa la dalila laha fil qur'an was sunnah walaw kaana hukmu hurmati taswiri mansukhan la bayyana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an-naskha bi saraha wala man tana'a wala man tana'a as-sahabatu radiyallahu anhum an at-tasawir waaw <laughs> waaw waaw mu ne am na nag ñuy wootewu yenn ci ñi nga xam ne nee na ñaa yéey dañuy yeesal mooy jaayu bees yi rek ngay gis bi jaay ne nag léegi ñoom dañoo nekk ay borom xam-xam yoo xam ne nag yu plein lañ nag ñëw nag war a wax nag ni ñooy réformer ak tamit charia bi ak tamit nag lu bees yoo xamante ni ay yu tumuranke ay xaraay kese lañ fi indi ci suñu ji man <laughs> Muhammad Taqi al-Uthmani rahima hafidahullah mu ñu ñëw ñoom génn gaa mooy ñii yéen new xam nga wax ñu ne non c'est que gi ñu doon xaraamal li nga xamante ne mooy image yi waaw <laughs> loolu début njaaldeenu l'islam la woon ndax lan ñoom dañ doon euh, dañ doon dóor a génn ci yi ak riir ak jamono ji nga xam ne dañ doon jaamu ay ay xërëm ay matt ay bronze ay yooyu yuñ defar ci xaalis ak or yooyu ay përëm waaw ak tamit ñàkkat li taxoon sax li nga xam ne mooy aqida wéetal yàlla ci seen xol yi moo tax ñu ko doon tere yeneen saa sam doon ko tere bi nga xam ne nag bon jamono dox na ba aqidatu tawhid mooy daal di sax ci li nga xamante ne wéetal yàlla goo xamante ne sax na ci xol yii léegi nag tere googee daal di yëkkati ko mu ne nag al asha muhammad taqi rahimahullah mu ne hafizahullah mu ne lii nag ak woote wala goo xamante ne amul benn tegtal benn dalil ci alquran ak sunna buy dëgëral seen wax jooju waaw ak kay wax looloog ña koy wax ña ko cay jàppale mu ne bu doon ne moom niñ ko ñoom ñoom ñoom ñoom ñee noonu ñu ko waxee loolu la demee mais bu doon ne dañ koo nasaxal mooy loolu walla léegi abrogé nañ ko mais kon yeneen saa sam doon na ko leeral ci lu leer nañ ne bu jamono jotee nag ba lii lépp ngeen weesu lii doom sax léegi loolu garaawatul te bu konante kon saxaaba yi ginnaawam radiyallahu anhum doonuñu woon mooy tëdd ko yooyu comme ko fi gisee ci yi ñu tudd mu ne waqad ra'aytu anna waqad ra'ayta te gis nga yow ci li romb fii yow miy liir lii sama mbind mii sama étude bii wala bu dee man ma ne la yow mi dégg li nga xam ne moom laay toxal di ko jële ci moom mii di ah, Cheikh Ousmane Mouhammad Taqi al-Usmani rahmatullah ala al-jami' yow dégg nga te gis nga li nga xam ne mooy fuqaha u sahaaba boroom xam-xamu fiqh sahaaba yi radiyallahu anhum ñoom niñ doon moytandikoo min duxuuli di dugg fii buyutin fiya tasawir comme Seydina Omar yi waxu gaa yi dugg ay kër wala néeg wala temple wala moo xam église wala yoo xamante ne daa am ay ay ay ay ay représentation wa kullu daalika loolu lépp ba'da nabi ginnaaw yonent bi alayhi salaam la xew wa haadaa daliilu lool tegtal la qaati'un bu dog boo xam ne bu ñu mën a dogu la ala anna hukma hurmati taswir lam yazal baaqiya kene xaraamal atte bi wax ne loolu dafa xaram représentation yi image yi loolu dañu di sax. walam yan saxu shay dara daal du koy nasax lan nga gis ci loo xamante ni nii jamono yeneen saasam yeneen saasam instauré ko muy dox wala mu tere ko saxaaba yi ci gannaawum ñëw ñoom ñépp en ëpp ci ñoom en ci lépp le dañ koo xaraamal ñoom ñépp ci dëppoo léegi ban ana lan lañ ci bàyyeek lan lañ ci permetre foofu la wax ji nekk loolu seen taalibe seen ginnaaw ñuy ñëw di ñëw di ñëw ba ñu ne léegi bu ñëwee ba àddina bees léegi loo xam ne foofu moom àtte ba day na sax loolu ci lan am xanaa xamoon na sax mënatula am <laughs> bi sariya bi jeexee tëjee yonent ma lay saa saam al yawma akmaltu lakum diinakum génn àddina bi génn àddina jeex na amatul lu ñuy mën a abroger ci diine yi loo xamante ni ci ay caaxaan ñooy taxaw ne léegi walla nañ dindi ne moo tax lii waxu neen la waaw mu ne kon loolu day wane ne lii la wa te dara daal du koy abrogé effacé soppi ko kayfa ana naka waqad allala an-nabi sallallahu alayhi wasallam hurmata at-tasawir bil mudahat bi xalqillah nan lañ nit ki man a waxe nii alors que ren saa saan tax tax bi mu joxe ne li moo tax xorma ñu xaraamal représentation yi image yooyu mooy bi mudaahaati bi xalqillah mooy di niiru niiri la bindum yàlla wuye illatun te loolu tax tax la boo xam ne laa tax tasu bi zamanin duna zaman nekkul ne dafa eh, exclusivement réservé dafa jagoo benn jamono wuute eh, eh, wulif beneen jamono loolu amul mu ne qaala ibnu daqiq al-aid mu ne al imam ibnu daqiq al-aid nee na sharh al-umda waaw mu ne bi muy shara al-umda nee na kitaabul janaiz déggul te fii am na lu ma la doon junju ñoo xamante ne nii ay di wax ci wàllu Seydina Sulaymaan euh, euh, rahmatullahi euh, alayhi salaatu wassalaam di nee na ñooy dañuy tegtaloo ci bon ya nga xam ne jinne yi dañ ko doon defaral te loolu day wane ne bon loolu kon te suñu sariya moo safuti suñu sariya yit bu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon loolu day nekk loo xam ne lu dagan la mu nekk loo xamante ne wax joo xam ne wax ju bu rot la boo xam ne jarul la sax bàyyi xel waaw wax la joo xam ne jarul bàyyi xel waaw léegi nañ ñëw mu ne al-imaam ibnu Daqiiq al-Iid nee na rahimahullahu ta'aala euh, euh, euh, ci sharh bo mu ne wa laqad ab'ada ghaayatal bu'd man qaala sori na vraiment fa njomboxtalu sori digg ak ak ak ak ak ak yoon ak lu man ka nga xam ne qaala dane bul foog ne wax yu bees la de am nañu ñoo ñenn ñoo xam dañ doon wax yu mel noonu ne inna dhalika mahmulun ala al karaha wa anna at-tashdida kana fi dhalika az-zaman li qurbi ahdi an-nasi bi ibadati al-awthan wa hadha az-zaman haythu intashara al-islam wa tamahhadat qawa'iduhu fala yusawi fi hadha at-tashdid mu ne wa hadha al qawlu indana batilun qat'a li annahu qad warada fi al ahadith wal akhbar an amri al akhirati wa bi adhab al musawwirin wa annahum yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum wa hadhihi illatun mukhalifatun lima qalahu hadha al qa'il voilà wa qad sarraha bi dhalika sallallahu alayhi wa sallam fi qawli al mushabbihuna bi khalqillah wa hadihi illatun amma mustaqilla munasibatun wala taxtassu zamanan duna zaman walaysa lana an nantasar an natasarrafa fi nusuus al mutadahira al mutadafira bi ma'nan xayaali voilà mooy lii al cheikh Mouhamed Taqi al Usmani doon duut baaraam naan lenn ci ñu dees ñi di wax mooy du loo xam ne waajoon moo ko ñu ko wax de wala ña ko ci jàppale mooy am nañu ko waxoon jamonoy cheikh <coughs> ibn Daqiq al-Id nga xam ne dund na ak imam an-Nawawi rahmatullahi alal jami mu ne mu mu ne kooku moom dafa sori ñuy wax mu naan waajooju moom sori yiw jege waaye jegewul dus ak a sori dëgg ka nga xam ne moo ne bon boo gisee mooy tere boobu dañ koo yem rek dañ koo yeb ci xadiis yi ñu fi gis yépp di wax ci li nga xam ne mooy xaraamu li nga xam ne mooy waaye di tere représentation yi loolu dañ koo sib waaw war na te taral giñ ci taral kaana loolu nga dégg ñuy wax ci mbugal yee ci li nga xam ne dañ leen leen yooyu ci jamono jooju la woon ndax lim jege li nga xam ne nit ñi doon jaañu ay ay xërëm wala waaye nag suñu jamono jii te mooy jamono ibnu daqiq al-iid rahimahullahu taala <laughs> waaw moom nga xam ne ay année six cent yi la doon dund six cent cinquante yeeg côté yooyu la doon dund ko waa léegi moom mu ne léegi nag waa ji ne te suñu jamono yii voilà bi nga xamante ne nii haythu tashara al islam wa am ne l'islam tasaaroo na daal di sax ci li nga xam ne mooy ponkam yi ci xolu nit ñi nga xamante ne nii walla nit ñi jàpp nañ ko jàpp goo xam ne duñ ko jëndeek ay xërëm ak yooyu loolu kon doo yem ak jamono jële ci taraay ñu ko doon taral jamono yonent saa salaam tere bi mu ne imaam ibn Daqiq al-Eid bi mu tuddee yi rahimahullah mu ne wax jii moom ci ñun lii neen la goo xam ne mooy ci lu dogu du loo xam nañ naan yaakaar naa non lii moom mooy bu jaroon waat ne neen la nga waat ne neen la waaw lii moom mën ngaa waat ne du dëgg neen la ndax lan ndax ahadis yu bari yi nga xam ne ak jeexital yi ñu jëli ci yoneen saa ak saxaabaam yi di wane ne këne eh, mbiru mbi aaxira alaaxira dañuy digal ñi nga xam ne ñooy defar image yooyu yee naan leen dundal leen li ngeen li ngeen li nga xam ne utal leen ruux li nga xam ne yéen ko bindoon mu ne tax tax bii nii yeneen saa salaam wax loolu dafa wuteeg li waajooju wax te yeneen saa salaam leeral lu tax mu ne dañuy niru nurule ñooñu ñi nga xam dañuy nirule di mu ne que lii tax tax la boo xamante ne bu bu bu bu bu beru la boo xamante ni nekkul dafa jagoo benn jamono wëllif beneen jamono waaw mu ne te nag ñun li ñu war jullit ñi ak képp koo xam ne day wootewu xam-xam wala da yëngu ci xam-xam xam nga la moo ñu wax mooy amuñu droit jàpp texte yi nga xam ne dafa leer nañ bari teg ci leer nañ ñu ñëw di ci doxe suñu Euh, ay ay ay maanaa suñu façon dégginu imaginaire yi nga xam ne existé wul lu dul ci suñu bopp yi waaw ñu jàpp ne voilà c'était ça di xalaat jàpp ne nag foofu nag ku mel noonu day jàpp ne fii na fi loo xam ne moom mu jaddit la day fi da fii di di yeesal lan nga yeesal yeesaloo dara yeesalil sa bopp bi moo gën ci yow waaw da nga dëppoo njàngale yeneen saa salaam léegi mu ne wa qaala al <laughs> ah, wax. Ah, Cheikh Ahmad Shakir moom vrai jàmbaar la woon quoi <laughs> non Cheikh Ahmad Shakir non non non c'est c'est moo moo <laughs> Ahmad Shakir masha Allah moo def ay liggéey ci musnad imam Ahmad ak yooyu def ci ay taxrij ak tamit ci yenn liggéey ci wàllu hadis ku jàmbaare woon égyptien la boo xamante ne nii euh, année <clears throat> cinquante yi euh, moom Cheikh Ahmad Shakir Ahmad ibn Muhammad Shakir rahimahullahu taala ci la doon ci la mille neuf cent cinquante-huit la génn àddina quoi waaw ko xelul waaw mooy bi gars di wooy seen indépendance wi côté yooyu quoi <laughs> eh, eh, mu ne nekk vraiment jàmbar dëgg-dëgg mu ne mu ne mu ne nee moom nee <laughs> fii taaliqi ala musnad Ahmad kii Euh, annotation yi mu def ci musnadu imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi mu ne baada ma zakara ibaratu ibn daqiq al-eid al-madhkura bi mu tuddee fekk mu doon wax nag ci xadiis yi jëmoon ci li ah bon imam ahmad du dajale xadiis yi noonu musnad wax nañ la ko ñu doon loolu taxuñoo jóg pour gagner du temps mu ne bi mu tuddaatee reprendre waxu imam ibn daqiq al-eid yi mu ne hada <laughs> ma qaalahu ibn daqiq al-eid mundu akthar min sit min min sittami wa wa wa sab'iina sana yaruddu ala qawli ala qawmin talaa'abu bi haadihi an-nusuus fi asrihi aw qabla asrihi thumma ya'tii haa'ulaa'i al-muftuun al-mudilluun wa atbaa'uhum al-muqalliduun al-jaahiluun aw al-mulhiduun aw al-mulhiduun al-haddaamuun yu'iiduunahaa jaz'an wa yal'abuuna bi nusuusi al-ahaadiisi kamaa la'iba ulaa'ika min qabl tumma kaana min athari hadhihi al-fatawa al-jahila an muli'at biladana bi madahira wathaniya kamila fa nusibat at-tamathil wa muli'at bi hadha al-bilad takriman li dhikra man nasabahu ilayhi wa ta'zima wala man nusiba man nusibat ilayhi wa ta'zima wa kana min athari hadhihi al-fatawa al-jahila an sana'at ad-dawlatu wa hiya taz'amu annaha dawlatan isla annaha dawlatun islamiyya fi ummatin islamiyya ma sammathu madrasatul funun <laughs> madrasatul funun al jamila aw kulliyatul funun al jamila suni'at sana'at ma'hadan lil fujuril kaamilil waadih wa yakfi lid dalalati ala dhalika an yadkhuluhu an yadkhulahu ash-shubban al majnun min ad-dhukuri wal inas al ibahiyyin al mukhtalitin la yarda'uhum dinun wala afaafun wala ghayruhum wa yusawwiruuna fiihi al-fawaajir min al-ghaaniyaati allaatii laa yastahiyiina an yaqifna uryaanan wa yajlisna uryaanan wa yattaji'na uryaanan thumma yaquluuna lanaa haadaa fan la'anahumullaah wa la'ana man radiya minhum aw sakata alayhi allaahu akbar maa <laughs> Cheikh Muhammad Shaakir uh, non rahimahullahu rahmatan waasi'a mooy koo xam ne te gis nga période bi doon dund mooy Égypte boobu ah voilà Égypte temps bi nga xam ne mooy euh, seen euh, trouble yooyu rek ja ci bi ñuy kii seen indépendance yeeg waf di yeeg façon yu mel moom ak yooyu yëpp waaw <laughs> colon bi ne fa di fontu anglais yeeg façon yooyu xeet yooyu <laughs> waaw teewul mu doon tenir kàddu dëgg ci kanamu caaxaankat yi nga xamante ne ak tamit faculté yi ñu doon ubbi ci wàllu nee nañ aar ak yooyu moom lay wax nii mu ne. mu ne kon Cheikh Ahmad ah, Muhammad Shakir rahimahullah nee na mu ëndee waxu imaam Ibn Daqiq al mu ne lii de mooy li nga xam ne moom la al-Hafiz Ibn Daqiq al wax waaw waaw ci loo xam ne ëpp na min min akthar six cent soixante-dix ans waaw waaw juróom benn téeméeri ak juróom ñaar fukk lu ëpp loolu la ko waxoon yarut doon ci doon dàq waxu ci ay nit ñoo xam ne yi fowe ñoom ñoo ñëw ci li nga xam di fowe euh, texte charia bi quoi ci jamono moom wala lu ko jiitu tuuti moom mu ñëw gis loolu di ko kaas bi ci dugg noonu di ba di dénoncer affaire boobu waaw mu ne ginnaaw loolu lépp nag mu ñëw fi ay gaa yoo xam ne nee nañ dañuy ay mufti lañu ci suñu jamono ji nag Ahmad Sha Ahmad Shakir may wax mu dillu na nga xam ne non seulement ñoom dañoo sànku di sànkaate waaw ñi nga xam ne ñoo leen topp waaw nga xam ne xamuñu dara ba pare jàpp ne dañoo xam di leen copier nag ci lépp lu ñu wax jàpp ne ñi ñooy boroom xam-xam jamono yi ñoo gën a xam sax ñi fi ne woon waaw ñii ñoo raw ñoom ay imaamu Maalik ak ñooñu ñoo leen raw ñii non dañoo dégg diine te ñoom dañoo xam wala àgg nañ seeni daraja waaw al nga xam ne xamuñu tus waaw wala ñenn ñi moom aw mulhiduna mooy ñi nga xam ne dañuy mbubboo diine mais ay ay ay ay ay naafiq kibaar lañ lépp lu fi yàq ñoo ko yàq waaw al haddaamuuna na nga xam ne principe bi yàq diine moo leen tax a jóg waaye ñu koy mbubboo mbubboo seen suyuux yi ñu doon ne ay seex lañu dañoo xam dara ci diine waaw am na lu ñu xam mais loolu du dara lu dul benn euh, perche la bu ñuy jaar ngir yàq diine waaw ak tamit réeral ñi nga xam ne ñoo xamul tous di leen déglu ci jamono yeeg fépp waaw léegi nag nga xamante ni di daal di delloowaat wax ja nga xam ne moom la imaamu abu ibnu daqiq al-id rahimahullah doon delloo waaja ko waxoon di ci yokk di naan yokk xar xarmi karaw ba pare wa yal'abuna bi nusuusil ahadis ñu jàpp xadiis yoneen saa salam yu leer yi texte yu leer yi di ci foowe quoi waaw loo xamante ni dafa leer nañu ñëw ne beneen dégg-dégg moo ki nekk non c'est que gars yi ñoo déggul woon nangam ak nangam nee yore wax ñu dafa xaraam ñii ñoo gën a tar ñëw ne loo loolu c'était ñëri quoi waaw waaw mu ne ñuy fowee texte sharia bi comme ni nga xam ne ñu leen jiitu woon te imam Ibn Daqiq al doon leen dénoncé nañ doon fowee texte sharia bi waaw mu ne nag loolu nag dafa def ay jeexital bu ay wax yoo xam ne seen seen yooyu ñuy ñuy ubbee naan walla lii dagan naam daganul dafa am ay conséquences yu garaaw ak garaaw yu mujj waaw waaw bokk na ci jeexitalu seen fatwa yu bon yooyu ñu def te nekk yoo xam ne kojug réer dafa feesal léegi suñu dëkku jullit ñi ci ay feeñuwaay yoo xamante ne lépp mbiru wasani yàlla mooy mbiru xërëm la loo xam ne dafa mat sëkk waaw ay statue nag ñu gaal di érigé nag ay statue fu nekk fa nusibati tamasil wa muliat bihal bilad boo demee Syrie ndax taa yooyu mooy euh, euh, <laughs> foofu nga xamante ni nii ah nga dem Égypte nga dem Liban foo dem rek nga gis gaa yi sampoon te moom duñ ko commencé yàngu ba pare nag ne dañuy érigé ay drapeau ay ay ay ay ay ay ay ay statue yoo xam ne au gulaar dañoo xam ne ay jullit la ñoon de comme Saladin comme Salahuddin al Ayyubi voilà ni nga xam ne moo ëbboon euh, Jérusalem ak yu mel noonu wala nga dem ñu dañuy kii au nom de euh, le la nation ñu defal ngandu ko yu mel noonu wala mu yëkkiwu fas di toppandoo tubaab yi yi ngis ay ay Louis quatorze yi ci kaw tubaab yi place Bellecour wala Paris wala feneen wala yooyu ñu daal di ne loolu dara newu ci tax réewu jullit yi fees xoolal pays arab yi deme la Égypte waxuma yi nga xam ne pharaon yee defoon loolu ñëpp xamoon nañ li li ci nekk waaw mais ñoom yu bees lañ dóor ak foo xamante ne yële sax àgguñ foo xam nga ay ay ay ay ay zone ay vestige lañ viru keer bi du du du du loolu moo xamoon léegi nag ñoom ñu jël yooyu yëpp nag daal koy dóor ci biir dëkk bi nag waaw boo génnee gis la statue voilà bi wane ne lii la ñuy xam ne dëkk sàngam de nàngam de diw waaw ñu feesal ko suñu réew yi waaw allahu akbar léegi nag euh, alwatani ya nga xam ne feeñuwaayu ay xërëm kese la waaw ñun moom Sénégal am nañ ci bu nekk waxaan waaw te lii Cheikh Ahmad Shakir doon wax rahmatullah moom ngay jëlaat rek manoon ko bombaat ñi nga xam ne temps yooyu bi ko suñu président ba woon doon ut ña nga xam ne ñoo doon taxaw ne ay ay boroom xam-xam lañ te xamuñu dara doon wax ne loolu dara newu ci di ko jéem a ci wàllu diini bañ tabaxal fa statut boobule waaw nga xam ne moo nekk foofu ca yoof wal iyaazu billah mu ne wa loolu la waaw nga xam ne loolu lañ feesal def ko lan hmm? takriman li zikra man nusibat ilayhi wa ta'zima ñu daal di koy def ne bon pour se commémorer de se rappeler de cette figure emblématique du pays waaw ak tamit ki nga xam ne moo ko fi def même bu dul ne boo xam la ci def mais moo moo ko fi def ki ko fi def waaw ngir màggal ko Allahu akbar mu ne ba léegi bokk na ci jeexitalu li nga xam ne fatwa yu réer yooyu nga xam ne ñenn ñu naan ay cheikh lañ ay sëriñ sa lañ ay boroom xam-xam lañ ñoo ko wax ba tax gaa yi ñeme def lu bon ci kaw loolu la suñu réew yi comme ay Égypte yi daal di daal di créer loo xam ne tudd nañ ko te kat nee na te ñoom wa hiya te kat état bi nee na kat moom ci ci moom moom ci diine l'islam la la tegu am ah. waaw dañ naan la ñun notre religion et l'islam constitution réew loolu la ci wax yow nag wolof bi boo déggee yow ñoom loolu ñu am sax yow ñeme woo waaw bool ne ah naar yi yow naar yi yow rien que ñoom li ñu am ne ñun kon suñu constitution même bu dee ne ñoom ñoo koy créer waaye seen base mbir ci alquran la te tamit nit ki président bi buy waat di waat alquran yow loolu ñun kese ñemewuñu ko kon ñun moom nañu riigu te noppi waaw ñun moom wolof. le sénégalais bul fi jéem a di xalaat benn pays naan Égypte ko bon ngeen yow rien ñoom ñoom ñuy wax sax le fait que sax ñu ne lii c'est pays islamique yow loolu da nga koo ñeme yow léegi yow ngay osé di dugg ko wala yaasu yi laa defar gi sa bopp moo gën ci yow lépp lu ñuy wax pour ñépp la ñoom ak ñu ne ci yàq waaw du ne nag ñun dañoo nekk loo xam dañ ne pays la laïcité ak nangam ñuy permettre suñ bopp en tant que jullit di def loo xamante ne yàlla da koo xaraamal wal iyaazu billah mu ne bokk na ci seen message seen euh, fatwa yooyu ñu doon def mooy pays bi réew mi gox mi ne léegi dëkk bi daal di te nga nee na dëkk jullit la daal di indi ne tamit te xeetu waa gëm ay gëm yàlla ñoo nekk ci dëkk bi. ñu génne loo xam ne nee nañ des des facultés des des écoles de de d'art yu bees yi waaw yoo xamante ne aw kulliyatul funun al jamila waaw mooy l'école des beaux-arts <laughs> moom lay wax nga xam ne lu ñu fay jàng mooy lan su sunniat mahadan ñu defar lil fudur nga xam ne foofu moom ngir perversité la ah bii way Cheikh Ahmad Saad mu ne alkaamil alwaadih kaamil bi feeñ bi bi bi bi nga xamante ne nii dafa dafa dafa mat sëkk taleer mu ne boo ma weddee wa yakfi li dilalati ala zalika liy tegtale que ni loolu la école perversité ay école des beaux-arts nangam nangam yiñ créé suñu terre islam ci biir réewu jullit ñi comme ay Égypte ak ñoorook ñoom seen ak ainsi de suite <laughs> voilà mu ne lan mooy wane loolu doy na ne loolu tegtale lool al an yadxuluha bu boo gisee an yadxuluhu ñi koy dugg mooy jeunes yi nga xamante ne mooy ay libertin lañ waaw ci góor ñi jigéen ñi nga xam ne al ibaahiyin mooy pour ñoom lépp dagan ñoom daal li nga xam ne moom seen frontière mooy seen bakkan waaw di woote liberté di solo nu leen neex di pel di bënn seen nopp yeeg en tant que góor waaw seen bakkan yi jigéen ñi di bënn seen seen jumbax yeeg lu nekk di solo lu leen neex ay yére yu xottee ko di di di fóorante ci mbedd yeeg di di longoog di def loo xam da gis def ay tatouage yu nekk fu nekk al ibaahiyin nekk ñoom ñëpp ay nekk benn ah non y a frontière entre ay góor ak jigéen ah non non non mu ne lool rek boo gisee école yooyu looloo fay xew waaw nga xam ne du leen du leen du leen du leen du leen jàjji du leen delloo ci lu bon liñ nekk du waa du diine joo leen di wax wala sax ñu ne lii bon sama ngor ak sama retenue bon sama sàmm ak lii bon am na amul lu ñuy seet lu dul lu seen bakkan bëgg mooy seen frontière du sax loo xam ne nekk naa lii nag bon surtout fii bon eh, réewum jullit mu toll ni Sénégal bon mooy nar fi kii seen yoon newu ci non seen yoon newu ci waaw yu saw wiru na buñ nee foofu lan la ñuy jàng ya ñuy dessiner ak ya ñuy ya ñuy jàng kii nee nañ artistique yi ak tableau ya ñuy defar moom lañ li ñuy représenter mooy alfawaajir ñi nga xam ne ñooy tàccoor yu mag yi menal raaniyaat ci musiciens yu musiciens yi waaw ne dañuy jël ab musicien bu ñu xam ak actrice ak yu mel noonu wala seen bopp wala jigéen ñoo xamante ne ah amuñu benn kersa ci taxaw nu ñu leen di ñu leen di représenter di leen photo di leen jël ñu taxaw nii soluñu dara am kenn ci taalibe yi ci ci étudiants yi ñu ñëw di ko kii di bind di di di ko dessiner di jël ay formam dessiner ko pare wan ko vrai masha allah non bu wax sax masha allah non <laughs> masha allah <laughs> quel quel waaw daal di koy biis dóor ko biis bi nangam voilà kii da def autographe nangam ak nangam mu ne yooyu la ñuy <laughs> waaw nga xam ne amuñu benn kersa ci ñoo xamante ne jigéen ñoo xamante ne ak góor ñoo xam ne amuñu keer sa nekk taxaw sans yére duñ sol tus toog duñu sol dara loolu du seen problème tëdd duñu sol dara loolu lépp dara du ci seen problème dara teewu leen loolu du leen souci toog nii toog nii ci benn chaise bu yaatu tegale ay tànkam wala tëdd nii comme mannequin yi xeet yooyu ñu leen di dessiner ka def noonu mu ne loolu bu doyul ci li nga xamante ni mooy wane ne foofu bërëbu fuujoor la kàccoorte la lii doy na ci di toog nii di tëdd nii ñu leen di dessiné ko foto waaw summa yaquluuna ginnaaw gi lan lañ ñuy wax yaquluuna lanaa ngi naan rek hada man c'est ça là c'est ça là lii mooy là <laughs> ashabat shakir ne la'anahumullah ñi yàlla la yàlla rëbb <laughs> wala na te yàlla rëbb man radiya hada képp ku gërëm jëf ji minhum ci ñoom non non ils sont jeunes, ils sont ah, la modernité c'est l'art contemporain c'est quoi c'est quoi le problème ah yow mii wax loolu mais yow mii wax loolu <laughs> di leen dëgëral ci liñ ne yow moom yal na la yàlla rëbb ku gërëm li ñuy def yal na la yàlla rëbb aw sakataale yi wala nga gis man ki dara man koo soppi ba loolu du fi am nga ne miit riigu toog waxoo ci dara loolu di continuer di am yow yal na la yàlla rëbb <laughs> Allahu akbar aléegi a cheikh kii ne Taqi al-Usmani rahimahullah a cheikh Taqi al-Usmani ginnaaw yu indee waxu ki nga xam ne mooy <laughs> cheikh Ahmad Shakir bi mu ne waqad yastadallu ba'du al-mutajaddidiin ala jawaaz at-taswiir bi qawlihi ta'aala léegi nag kii mooy li ma doon wax keroog <laughs> ne ginnaaw ba mu waxee ñële moom ibn Daqiq al-Id fël seen wax fële Cheikh Ahmad ñëw ñeneen ñuy ñuy ñuy tëb tëblu comme ay kabri ni ñoom mu fël fële voilà léegi mu am ñeneen mu ne am na ñeneen moom waqad yastadullu te léeg-léeg nga gis ñuy tegtaloo ba'dul mutajaddidin ñu bees ñi waaye gars yi ngay gis fii rek ñu naan ay sëriñ lañu am mu nu leen topp ñu fuuy nag jàpp ne fii mu ne waaw moom réseau yi nag fu ñu jaar ñu fees ñu jàpp ne loolu tax na xam nañ dara di osé di wax ay waxi kàccoor mu ne lenn ci ñoom mu ngi teg taloo ala jawaazi taswir ci possibilité mooy représenter imam bi qawli ta'ala ci wax ja boroom bi wax fii qissati Sulaymaan ci nettali Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam moom lay wax te tuddoon nañ ko bi nga xam ne borom bi tabaaraka wa moom la doon wax ci suuratu Saba naan ya'maluuna lahu maa yashaa'u min mahaariba wa tamaathiila wa jifaanin kaljawaabi wa quduurin raasiyaat waaw mais saytaane yi la jinne yi jinne yi wali Sulaymaan ar-riiha la ko commencé ghuduwwuhaa shahrun wa rawaahuhaa shahrun wa asalnaa lahu ayna al-qitr wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi bi idni rabbihi wa man yazigh minhum an amrina nudhiqhu min adhabi as-sa'ir ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathil balim jeex waaw ñoom ñi tegtaloo hadis bii ne ci gàttal Seydina Sulaymaan borom bi moo ko tàggataloon jinne yi malgré seen mbon manuñu woon a ñàkk di ko liggéeyal di topp ci ay ndigalam ak bàyyi ay tereem